baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa id taquulu lilladi ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka wattaqi llah wa tuxfi fi nafsika wama allahu mubdiih wa taxsha nnaasa wallahu axaqu an taxshaah فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax li nga xamante ne mooy laaya bi nga xam ne mooy fanweer ak juróom ñaar muy wax nag kon ci jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xam ne kon noonu la lañu mayee diggante seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ak sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anhuma ñoom nag biñ leen mayee nag ñoom nag mooy ñu d'accord kon si waa kër sayyidatu Zaynab daal di waaye nag mooy nag couple boobu muy sëy boobu daa amoon problème ndax sayyidatu Zaynab d'accord na nii waaye léeg-léeg bu mer soona mer mooy bu ñu comme rek liy xew ci sëy yépp voilà mooy bu masoona meroog Seydina jàppanteeg Seydina Zayd ibn Haarisa dina ko wax daal ba yëgal ko ne ko yow nii mooy xam nga ne moos boo nekkee mooy waroo woona mooy sama classe ak sa classe bokkuñu voilà bu dul woon bon borom bi tabaaraka wa taala ko def rek waaye yow xam nga ne moos ci yoon moos mooy moom ki mu doon quoi doomu koo xam ne sangu Quraysh Abdul Muttalib mooy maamam <laughs> Umayma quand même bint Abdul Muttalib yow mii nga xam ne jaam nga woon boo xam ne keroog lañu la libéré waaw waaye bon <laughs> léegi yooyu mooy ay wax da doon da dox seen diggante ak ñàkk déggoo ko bari léegi nag Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma saa bu ñëwee nag ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko nettali li nga xamante ne nii moo xew daal seen diggante moo mook Sayyidatu Zaynab ci ay tolof tolof daal mooy ñàkk déggoo ndax loolu day am ñaar ñoo xam ne dañu leen a maye mais ñoom ñaar daanaka seeni affaire àndul voilà bëgg nañ ñu ànd lool waaye mooy seen mbir àndul manuñoo nekk bu ñu nekkee ñaari minute daanaka xuloo bi tàmbale du xam ne du nekk sax loo xam ne dañ koy chercher mais mooy bokkuñu ay gis-gis bokkuñu dara voilà loolu day am borom bi moo def noonu inna inna sa'yakum la shatta dëgg-dëgg moom moo ne seen jëf yi dafa wutee léegi nag bi lool bu sayyidna Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhuma saa bu ñëwee nag di di di wax yonente mi alei saatu salaam naan ko no man foog naa Zaynab mii daal foog ma bàyyi ko boo mooywul falaa jëm ndax maa ngi moom daal mënuñoo déggoo daanaka ci dara léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko téyeel naan ko ragalal yàlla te rek sa soxna waaye nag bi nga xam ne ci la lool di xew problème yooyu suñu borom tabaaraka wa taala dafa wax Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam mu xamal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko Sayyidatu Zaynab mii nii sa ci sa soxna yi lay bokki mooy ne moom mii Zaynab bint Jahsh bii nga xam ne sa doomu jiitle bi mooy ki naan doomu jiitle bi muy Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhuma moo ko denc kooku ci sa soxna yi lay bokk yonent bi alei saatu xam na loolu ndax borom bi xamal na ko waaye bu Seydina Zayd radiyallahu anhu ñëwee di ko wax loolu mën a ko ragalal yàlla rek te nga téye sa soxna léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la mbir mi nag demee suñu borom daal bi nga xam ne daal mbir mi daal naa Zayd dem na daal ba mbir mi mënatu ko mënatu koo supporter daal ndax mbir mi daal metti na góor goo xam ne saabu bu ñëwee ci kër gi ñu koy ñu koy wax ay waxi wax yoo xam ne daal du ko neex loolu daal mu far daal ne yonent bi saa saam daal finalement da koy bàyyi bi nga xam ne nag ci la ko bàyyi moom Seydina Seydina Zayd ibn Haarisa daal di wàcc ki nga xam ne daal di fase ki nga xam ne mooy Sayyidatu Zaynab bint Jahsh borom bi nag ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow léegi nag demal nga denc ki nga xam ne mooy sayyidatu Zaynab mais te léegi te sayyidatu Zaynab comme que jamono jooju mooy xaraama la guñ lool la alquran loolu sharia la woon ah, mooy këne mooy loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam defoon. Euh, doomoo Seydina Zayd ibn Haarisa ne mooy sama doom bañ naan ko di damay doon ma koy doom loolu noonu mooy ba ñii nii tereeguñ koon mooy saar bi gis nañ la ci début saar bi la commencé la suñu borom ñëw. ne ud'uhum dee leen woowe seen baay yi dee leen askanale ñoom ñu seen baay yi ñi ngeen naan danga leen a doomoo wala danga leen a adopté ci français déedéet loolu nag mooy loolu ba jamono ji da doon xew léegi nag suñu boroom ne kee nga xam ne sa doomu jiitle bi moom la wàcc muy soxna soosu yow demal nga denc ko yonent mi sa salaatu salaam moom xam na ne boroom bi da toute façon loolu day am waaye mu ngi doon muy xalaat nag mu ngi doon sóoraale moom yonent bi aleyhi salaatu conséquence ci l'islam bi mooy ngaw mooy gars yi dañ la laa ilaha illa allah cay way waa Quraysh la lañuy wax ak ak naafiq yi nekk Medina ak yéefiru yahuud yeeg yooyu naan laay lan la ñuy bëgg a wax Seydina Muhammad daal bu mu def rek ñu naan bii la mu indi beneen xoolal rek xoolatil lu garaaw li mu def mooy doomam de doomam doomam moo am soxna bàyyi ko mu daal di koy denc yonent bàyyi saa saam façon wax yu mel noonu la doon xaw sóoraale te tamit conséquence yi muy am ci l'islam bi yonent bi alayhi salaatu salaam bari na yu mel noonu lu mu ko def yoo xam ne xàqam la nga xam ne kenn day wax loo xam ne jar nañu ray ko léegi Seydina Omar ibn al-Khattab wala Seydina Xaalid ibn al-Walid comme ne naafiq ba waxoon ne ko bàyyil ma dog bopp waa yi mën na ko déedéet ndax bëgguma nit ñi naan Seydina Muhammad day faat ay ñi mu àndal te pourtant mérité woon nañ fukki dee mu ne bu leen ko def ndax damay bañ nit ñi naan Seydina Muhammad ndax loolu du baax ci l'islam ci image yu te loolu mën naa tax nit ñi nga xam ne xam nañ ne lislaam ay dëgg ñu koy exploiter di ci jouer di ci di ci jaar ngir wan ne walaa lii lañ leen doon wax ne diine ji kii yi boppam la fi neewal yu mel noonu que ba ñu fàtte ñoom li am solo muy lislaam gi ñu bàyyi ko fi nekk ci ay ay sujet secondaire yeneen yoo xam ne jaru ko loolu la ci doon xaar suñu boroom nag loolu nag la koy wax nii ne ko loolu nag moo la ci warul woon sax fekk yow daal ba nga xamee ne loolu la wàcc na ko ca saase nga ko waroon a jël léegi ñii bu leen sóoraalee ci quoi mooy de toute façon euh, yéefaru màkkeeg naafiq yi ñoom moom de toute façon foo jaar ñu wax lii mooy li nga xamante ne nii moom la borom bi di wax fii kantaa li nga xam ne moom ngay gis ci tafsir yu bari boroom tafsir yu bari rahmatullah alayhi di indi wax yoo xam ne wax wax yoo ñàkk teggin ak wax yoo xam ne dara du ci dëgg parce que amul sanad bu ci wér voilà te dara wéru ci kënaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu ñàkk teggin moom laa doon wax ne eh, yonent bi alei satu dafa am yoo xamante ne nii nit ki ci boppam moo ko war a xam këne lii dafa jomb a lool leeraloon nañ ko bi ñuy gis ci suuratu Saad bi gaa yi di wax Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam naan dafa yóbbu euh, euh, dafa gis benn soxna bu mu xam ne da ko xemmeem boo xam ne benn soldaram moo ko moomoon mu daal di ko yebal soldat bi ci xare yi ngir mu faatu moom mu takk soxna si wal iyaazu billaah lu ñaaw loolu ba ba maa ngi leen wax ku mel noonu yaakaar nga ne yow ci sa bopp yow boo gisoon ku mel noonu boo amoon alal ju baax alal doo ko nangoo dénk nga yàpp ne borom bi dina jël ku toll noonu di ko def yonent di ko yónni ci nit ñi ba pare ne ko man yow xalifa nga sama xalifa nga in yaa daawudu inna ja'alnaaka yow naa daawud ñun ñoo la def alayhi salaam xalifatan fil ard nga wuutuma ci kaw suuf borom bi dina wuute koo xamante ne bu gisee sox benn soxna mu fëkk xolam mu jara rey nit reylu nit ngir jël soxnaam loolu loolu loolu jàpp naa ne loolu nit ku xellu gisoon nañ li ci boroom xam-xam yi waxoon walillahi alhamdu wal minna léegi fii nettali yu mel noonu la naan ay walla yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa gisoon sayyidatu Zaynab après mu xemmem ko après looloo tax après lool nag la doon nëbb ci xolam walla iyaazu billaah sayyidatu Zaynab mi nga xamante ne doomu bàjjanam la ñu mas a nekk mag makkatal mukarrama laatay borom bi di ko yónni moom di ko muy officiel ñu koy jox kii bi mu xam ko gis ko yàgg koo gis mel ni benn nit ku muy dóor a gis te waa kan moo dem lu nekkali woon nañ ne moom moo ñëw ci sayyidatu Zaynab ci ay ay ay waa ay waa këram daal di koy ñëw daal di wax sayyidatu Zaynab ne ko damaa bëggoon a may sama sama sama sama kii bi Zayd ibn Haarisa sama doom ji ba sayyidatu Zaynab ne bon affaire bi d'accordu ci quoi parce que ki mu doon mu aay yi wàcc léegi mu d'accord mais kooku yonent bi saa saa masu koo gis ba ñu naan daan sayyidatu Zaynab bi bi ko sayyidatuna Zayd ibn Haarisa dencee yonent bi saa saa da koo gis après mu taaru. après loolu loolu la doon nëbbu ci xolam wal iyaazu billaah loolu bu dul woon gis nga bu dul woon léegi ne àddina bi mel mooy gis nga boo waxul nii gars yi ñu koy wax feneen te waxu kàcc la wallahi alladhi laa ilaaha illaa huwa te toppal càll la yëpp nag dara bu ci dëgg te dafa am loo xam ne isma muy mooy yonent ci alayhi salaatu wa suñu borom moo leen aar ci yu mel noonu di leen dal waaw bul nekk nag naan waxoon naa la ay diw ak mu ngi ci tafsiru bi waxoon naa la loolu ça ne veut rien dire loolu mooy li tekkiwul dara téere boo gis bu ne susceptible na lu bari loo xamante ne nii demewul noonu nekk ci te loolu mooy li ama bari na téere yoo xamante ne duñ ne lépp a baaxul déedéet waaye am na ci yoo xamante ne nii lii ay mawdu' la mooy dañ koo créer ne lii yonent bi saa saa ma ko wax te waxu ko loolu boroom xam-xam yi xam ko waaye loolu ku xamul xadiis xamoo xam-xamu xadiis loolu da nga nekk benn xusaas moom la ñuy wax ci gàmmukat voilà léegi dañ koy wax gàmmukat tekkiwul ne bon gàmmukat bu nekk li muy wax demewul noonu non bu daa bari ci gàmmukat yi ñoo xam ne li ñuy wax xamuñu ko maîtriser wuñu ko dañuy xool rek li gën a extraordinaire te gën a tax nit ñi naan boo oh, di ëskay rek loolu la ñuy nettali te dara bu ci wér looloo tax xusaas temps yu njàgg yow ñoom daa borom xam na yi xusaas nettalikat lañ ko doon woowe léegi nag suñu jamono damaa gis ne ñi nga xam ne borom xam-xam yi